fu mu bëggula faatoo bu fa tànkam dem boo bañee dee ci stade bu fa teg sa tànk parce kan moo la ne jour boobu yow malakul mawtee la assuré yow <laughs> waaw terrain de lamb yeg caaxaan yi majaalisu shaqaawa yi nga xam ne ñooy bërëbu texee di kay bés boo fi tegee sa tànk mooy yaa ngi risque sa vie nga ñàkk fa sa bakkan waaw te nag ku nekk sa dund fa na nga ko jeexale ak fa nga koy jeexale naka waaw moo tax suñu boroom ne inna xayaati wa mamaati Seydina Ibrahimul Xaliil waaw <laughs> waaw wa mamaati laa wax ak sama dundu waaw inna sa waxal ne ah salaati waaw sama dundu yow yonent bi alayhi salaam ndax boobu doon wax ne waxal ne qul innani hadaani rabbi ila siraatin mustaqim yow waxal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ca fin ca suuratul an'aam ca jeexital ba innani man hadaani daf maa gindi rabbi sama boroom ila siraatin mustaqim ci dund gi nga xam ne dafa coow wooral yoon wi nga xam ne dafa coow wooral jéng lépp jëm ci boroom bi waaw diinan mu nekk sur sóobuwaay mode de vie dundin woo xam ne qiyaman bu jub xocc mooy ban millata ibrahima hanifa yoonu sayyidina ibrahima al xalil hanifan jéng lépp jëm ci borom bi tabaraka wa taala wa ma kana min al mushrikin te moom moomu la sayyidina al xalil al ibrahima alayhi salaam nekkul woon ci ñuy qul mun a yonent bay saa saa waxal borom bi sax ko ko inna salaati sama julli waaw sama jokk sama julli wa nusuki ak sama jaamu yàlla yi wa mahyaaya ak ni may dunde du sama dund kese naan sama dund gi yàllaa ko moom bon est-ce nga ne yàllaa ko moom mooy ni yàlla bëgg nga dunde noonu ngay dunde waaw wa mamaati ak na faatoo du sama faatu de toute façon bakkan yépp yàllaa leen moom këccoow ko kenn <laughs> mais na faatoo waaw foo bañ faatoo bu fa sa tànk tegu waaw waaw fépp fu yàllay tere war nga loolu mooy kersa gi gën a rëy am nga kersa sa boroom di la gis ci bërëb yoo xam ne bëggu la fa woon a gis dafa aaye woon ne bu ma la fa gis waaye di am kersa bërëb yàlla sa boroom bëggoon a gis digaloon ne naa la fa gis ajjuma yu mel noonu ca jomaaja mu jot amoo benn ngànt gisu fa loolu da am kersa ci loolu yàq sa digganteeg sa borom wa mamaati waaw sa ni ngay faatoo lillah nga bàyyi lépp borom bi jébbal lépp wa ufawwidu amri ila Allah waaw jël sa lépp jébbal ko boromam sa borom ila Allah inna rabbi basirun bil ibad waaw kon wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu amul associé point d'associé amul luñ koy bokkaaleel wa bi daalika gis nga lii tracé wi yoon wi umirtu man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ak képp ku ma topp ci lii lañ ma digal wa ana taman awwalul muslimin maay ki jëkk a wommatu ci lii dundi ñuy jël sama lépp jébbal ko sama boroom nekk koju borom bi jeex na kon sa dund noonu la war a demee warula am parcelle benn kus boo xam ne ngir caaxaan la ak fo déedéet yow am na lu la doy boo ko xamoon xam nga yawmal qiyaam keroog gis nañ li kulli alhamdulilah bi ñu bunt bi li kulli imri'in minhum sha'nu yughni wallahi boo ko xamoon fii ci àddina yi di nga xam ne nit ku nekk am nga soxla bu la yitteel doo xam ne day na la sëkk ni wa ab waar boo xam ne ci tool l'islam bi ci nga war a nekk ba dee fekkal ci te sax taxul nga matal li nga waroon def kon fii nekk fi di foo est que jar xaj na fi xaju fi wallah waaw kon nag moo tax ku jàpp ne waaye dund gi daal dara dundal ba heure bu la neex kooku waxu iblis la waaw <laughs> naan la garaawul <laughs> waaw <laughs> saa yi dina baax eh, am nga temps quoi waaw am nga temps loolu dëgg de waaw dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun suñu borom ne darhum gis nga gaa yi baleen boo leen woowee xamal leen diine wan leen yoon wi xupp leen wax leen sa aayaay borom faalewuñ la darhum baleen yàqulu ñuy ndóof di lekk di peesal seen biir yi foog ne daal réew mi yépp dund gi daal c'est pour avoir le plaisir ñoom ñoom plaisir bàyyi ma yi lañ am yi bàyyi ma yi am ñoo ko bokk mooy plaisir biir lekk lu neex naan lu neex pëy mooy sëy ak tamit plaisir xool lu neex ak divertissement mais bàyyi ma yi loolu lañ fi ne lool loolu mooy seen affaire yow nga nekk nit borom bi jox la xel wala qad karramna bani adam ngay xoole ba réduire sa bopp ci loolu wal iyaadu billah mu ne kon ñu mel noon zarhum bale yàqulu ñuy lekk wa yatamatta'u di bànneexu bàyyi leen ñu insikar insikaru aywa wa yatamatta'u ñu nekk ñoo xamante ni nii dañuy bànneexu wa yulhihimul amal mu fëkk leen di leen fowe al amalu seen seen seen seen kii yi ñu wax mëbët yi nekk ci mëbët rek moo oh, dina baax dina nangam dina kii nangam ba tere leen jaamu yàlla lu ñëw ñu repoussé bi àddina fa sawfa ya'lamun wallahi xelsif na ñoo xam <laughs> billahi dinañ xam kallaa sa ya'lamun summa kallaa sawfa ya'lamun law ta'lamuuna ilmal yaqiin la tarawunnal jahiim <laughs> wat naa ci yàlla ne la yéen di ngeen xam summa ginnaaw gi di ngeen xam <laughs> xam-xam bi nga xam ne moom de toute façon amatul mooy bu certitude boo xam ne amul <laughs> lu bi amu ko mais boobu moom mooy mooy mooy amatul fu ngeen jaar kon nag première question an umrihi ku nekk lii war na laa tiital war naa nekk sa préoccupation bu boobaa di nga xam yow est ce que di nga toog naan am naa temps walla di faasi sa sa sa sa sa temps yi ci loo xamante ne am polo ak ak yoo xamante ne nii ay ray temps la yoo xamante ne laa yusminu wala yughni min jaw' waaw moom dara la dul jariñ wala jariñ dara <laughs> du du du aal du fil aali ah fil xaali la walal maal du lii léegi du lii ñëw ci kanam dara waaw waaw kon nag première question deuxième wa an ilmihi fii ma faal fii ma faal ñu laaj ko tamit wa an ilmihi ci xam-xamam ba ko borom bi jox bu dee ko borom bi joxoon xam-xam la tabul xeet <laughs> bi a màgg mooy xam-xamu diine wa ashraful ulumi wax ci alfiya bi tax na dëgg waaw xam-xamu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ëpp doole mu ëpp doole mu ëpp doole ci xam-xam yi xam-xam boobu nag borom bi dénkulu ko ngir nga ciy góndewaate ak façon ya borom masaalik doon recensé yi nga xamante ne walay sa yan fa fata ulumu <laughs> yim doon recensé naan du jariñ cam si yenn façon xam-xam yoo xam ne baaxul waaw nga xam ne nit ki da koy da koy da koy da koy ut ngir rek raw ay maasam waaw ngir tamit di góor di nit ñi waaw waaye it di di di di di nekk di dajale alalu àddina tax muy ut xam-xam waaw ngir loolu di ci nappe àddina di ci rëbbe àddina yooyu yëpp façon yooyu baaxul léegi nag xam-xam boobu nag borom bi dina la ko laaj waaw bi mu la jox su rawatina bu diine bii ngir nga dundi ko jaamoo ko yàlla ba pare transmettre ko comme ñi nga xam ne ñoo la fi jiitu woon jokkali ko ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw comme yow niñ la ko defe woon waaw wa an ilmihi fii ma faal waa xam-xam balaal la ci jëf xam nga bon loolu xadiis ba yonent Seydina Abu Hurayra doon wax yonent ware sa saam doon wax ñi ñuy njëkk dugal safara yawmal qiyaam bokk na ci boroom xam-xam boo xam ne day ñëw ñu présenté ko waaw ne ko yow sa xam-xam bi loo ci jëf mu naan dama see jaamu yàlla ah. def nàngam ak i nàngam suñu boroom ne waxoo dëgg de waaw da nga defoon ngir ñu ne woon diw amoon na xam-xam ak yooyu ñu lay coow loolu nag defal nañu ne ko jeex na amoo fi dara ñu dugal ko mu daal di dugg fa nga xam ne mooy sawara wal iyaazu billah waaw kon nag loolu loolu loolu loolu lu jara bàyyi xel la mun a xam-xam yi du xam-xamu góor hein du xam-xamu li nga xamante ne nii mooy ah nekk di ci fowe nekk loo xamante ne nii da koy jël hein di ko ute leneen loo xam ne du yàlla waaw waaw moo tax al imaam abu muslim al xawlaaniyu gisoon nañ ko fi hein rahimahullahu mu doon wax ne muxadram hein mu doon wax comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Daarimi rahimahullah mu ne al ulamaa'u salaasa gis nga boroom xam-xam yi ñett la fa rajulun aasha fi ilmihi wa aasha ma'ahu an ku njëkk ci mooy góor goo xam ne day dund ci xam-xamam te yàlla tax wa aasha ma'ahu an-naas fii nit ñi dund ci jariñoo ca xam-xam ba ànd ak moom ku njëkk kaaw mu ne wa rajulun ak benn góor boo xam ne aasha fii ilmihi wa lam ya'ish ma'ahu fiihi ahad moom day dund ci xam-xam bi waaye kenn dund ceeg moom wa rajulun aasha an-naas fii ilmihi wa kaana wabaalan alayhi moom nit ña ñoo jariñoo ci xam-xam ba kantaa moom jariñoo ci tus mu nekk li nga xamante ne wabaalan am musiba lay doon alayhi boo xam ne day këpp ci kaw wal iyaazu billah loo loo <laughs> loolu moom yéema na moom kon nag loolu moom lu garaaw lu garaaw a garaaw moom waaw moo al imaam Abdallah ibn Mas'ud doon wax naan ta'allamu waaw ta'allamu fa idha 'alimtum fa'malu waaw loolu lépp imaamu Daarimi moo ko indi rahimahullah même bu dee sanad bi am na problème mu ne Mawlaana Ibn Mas'ud da doon wax ne jàng leen jàng leen uti leen xam-xam te bu ngeen xamee la ngeen xam ngir yàlla na ngeen ko jëfe te yàlla tax Allahu akbar waaw te am na xadiis boo xam ne <laughs> bu raglu la waaw boo xamante ne nii ku nekk sàkkukatu xam-xam bu nekk képp koo xamante ne nii xam-xam nee nga moo la ñor war nga cee bàyyi xel waaw war nga cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax bi mooy li mawlaana <laughs> nam nu Mas'ud doon wax moom itam ba léegi mu ne waqad rawahu ad-Daarimiyu al-imaam rahimahullah mu ne man talaba al-ilma li arba'in naar képp ku fi sàkku xam-xam ngir ñeenti mbir moom kooku day dugg sawara aw nahwa hadihi min al kalima wala wax ju mel nii la wax mooy li yubaahiya bihi al ulama ngir bi ci puukaranteeg boroom xam-xam yi di jaay ne moom itam am na ganon am na tamit foo xam ne bu ñu convoqué nit ñi boroom xam-xam yi wuñ toogee moom itam war na faa mën a nekk di di di bu ca boroom xam-xam ne aw wala wax li yumaariya bihi sufaha di ci fowe xelu ñi nga xam ne xamuñu dara waaw waaw di leen daganal ay mbir ñi nga xam ne seen xamuñu diine nga ñëw toog ne yow boroom xam-xam nga yaa xam naan leen mees dara new ci gaayee taral kese waaw loolu fan lañ ko bind ci alquran du dëgg waaw dara ci new wal iyaadu billah sàngara sax fan lañ bind ci kii ne yi nangam nga gis koo xamante ne moo bës layu saa bu waxee ubbee làmmeñ wi safaa génn ci làmmeñ wi ndax boroom gémmiñ guy nàcc moom du wax jàmm te moom gémmiñam ci nàcc la jóg waaw firfeer buzz journaliste yi nga xam ne tamit dañoo bëgg jaay di papier buñ toogee lu kii demaat gis ko mu waxati ak tojaange ñu def ko ci seen kii yi wëy loo xam ne ñépp ay tëj seen génne ji waaw mooy loolu wala eh, di ci di ci lu yu maari ya nekk di di di di di gis sufaha ñu xamul dara waaw di ci werante ñoom bi nàngam ak yooyu di leen ci nax aw li yasrifa bihi wujuhan nas wala ilayhi muy ut xam-xam bi ngir nit ñi jublu ko moom waaw ñépp dëpp seen tourner seen xar kanam yi di ko joxoñ di ko xool naan moo fi ne waaw loolu kese ko ci neex aw li yaxuda bihi min al umara ngir mu am xam-xam boo xam ne moo koy jege ñool buur yi ngir mu dem bu leen laay biir da yàlla tax de non la muy amee ca ñoom ak am ay dayoo ki ay poste ya nga xam ne moom lañ koy dikk wal iyaazu billah bon bon bon yéeme na yépp ay faceer ay ay ay mbir la yoo xamante ne nii képp koy sàkku xam-xam war na cee def attention hmm. waaw loolu war na cee def très très très attention ba yu mel nii ah borom bi daal di ko ciy mujjal muccal hmm. waaw kon mu ngi noonu kon nag loolu lu ama am solo la léegi ñu jàll kon ah xam-xam nit ki bu ko bëggee na ko ut ngir yàlla après jëfe ngir yàlla transmettre ko jàngale ko xamale ko ngir yàlla waaw kooku la borom bi fay qul la as'alukum alayhi ajra waaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam borom boo xoon na leen wax leen ne man laaju ma leen ci fay waaw bul def koo xam ne da ngay mujj mercantile ba léeg-léeg ñi nga xam ne manuñu sax da nga war leen a xamal la nga war a xamle taw yow yaa ko fu war a xamle nga ne doo ko def waaye dara fii bu gaa yi fayul tout le temps waxuñ la di laaj fay dara ne am lu ci ne non mooy loolu sax man dama man sama man <laughs> li ma nootal ci jamono jii mooy njàngum diine moom képp bi yow nga dóor say prix njàngaleen diine na teg ay prix sinon gaa yi dañuy ñàkkal sol xam-xam bi waaw waaw te tamit <laughs> loolu la ah. mu ngi noonu kon nag loolu lépp lu ama am solo la kon dinañ la laaj sa xam-xam bi fii ma amal loo ci jëf moo tax say du Sayyidatu Aisha doon wax taabi'i ba nga xam ne dafa ñëw doon ko laaj ay masala bu ko waxee mu dem ñëwaat laajaat beneen Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko mais yow diw yow yow li ngay laaj yëpp yaa ngi koy jëfe tee ngeen a bàyyi di di di di dajale xujajullahi aleykum mooy di dajale layu borom bi ci seen kaw ndax lépp loo xam te jëfewoo ko yow di am problème borom bi di nga am taxaw fee ne looloo tax man bëggumaa xamaa leen ma ci sama réer gi parce que dañ naan la non loolu génnewu la ci <laughs> def loo xam ne yaa yow waroon nga amoon nga possibilité xam te da war a laaj laata ngay dugg ci dara <laughs> boo ñëwee doo am lay ndax borom boobaa danaan la xanaa déggoo woon ci alquran ma ne fasalu laaj leen ahla dikri waa dikri waa alquran ñi ma jox sama tudd gu mag yi in kuntum ta ta'lamun bu ngeen xamul te yow xamoo woon nee nga léegi loo tere woon laaj moo tax loolu moom dëggu kese la ciy génne waaw mais topp say caaxaan du la ci génne kon nag wa an ilmihi ci xam-xamam fii ma faal lan la ci jëf wa an maalihi min ayna iktasaba wa fii ma anfaqa ñetteelu question bi ñetteelu laaj bi te bii mooy double mooy double laaj bi <laughs> mooy wa an ci alalam ji nit ki koo nekk bala ngaa bouger sa tànk yawmal qiyaam lii lañ lay laaj <laughs> wa an ñetteel bi mais sa alal bi min ay nag tasaba mais sawaay yow sa alal bi foo ko fàggoon foo ko jëlee waaw fan fan nga ko jëlee fan waaye ba nga ko amee wa fii ma anfaqa ana fan nga ko dugal ci yan yoon nga ko dépensé waaw sa waay lii léegi lan naka naka la yonent bi saa saa bi waxee lii benn caaxaankat wala ay caaxaankat taxaw naan xam naan alal li am solo du fan ko nanga koy ute mais boo ko amee nanga koy dugal lool du kadib lool lool du ay nar yu wuteek yu juunook waxu yonent bi saa saa léegi ban wax lañuy jàpp mais na maalam nekk ku ko neex ma ne waxuma maamam na baayam nekk sëriñ bi gën a mag ci kaw suuf bu fi waxee loolu kooku kaddaab la wax kat lu amul la parce que képp koo xam ne say wax dafa wuteeg waxu yonent bi saa saa waxoon naa la dañ koy jël sànni ko ca santaare ba ca poubelle ba la wax amatul valeur amul valeur waaw amul benn njariñ amul benn maanaa ci am waaw waaw koo xam ne xam nga li yonent ba ne saa wax benn waay wax parce que par parloo ak mooy doomu diw tax yow nga naan da ngay diggal waxam jooju di wuteek waxu yonent ba ne saa bi nga xam yow mooy yow moomu yaay ci jël safara sànni ko sa xar kanam dugal ko sa xar kanam waaw yow da ngay xaru wala lan pour tam pour parce que nii la sant diwuy maamam mukk kenn topp fu nit parce diw ay diw ak diw non parce que yoon wi nga xam ne yoonu cell te giseen maam ne woon ñu nekk wala bi yonent way sa sam ne woon ñoom ñu nekk waaw ku ci wàcc wàcc ci ñee ñun dooñu ci tere yi taxaw nekk ci continuer ci booy dérailler dérailler loolu da dum xel sax diw ànd nañ jiitle oto moom ñu jiite moo ne woon éclaireur bi ah mu wadd pont bi jàll pont bi léegi nan laay def damay jàll pont man itam jël sama oto jàll pont bi man kay damay gaare di xool nan lañ ko mën a suubee fa mu ne voilà mooy waxam ju garaaw yi mu wax te mu wuteeg waxu yonent lay saa saam ngay xool nan nga koy yedde nan nga koy mën a yëndiwaat bam bam bam bam yéegaat ci kaw pont bi mais loolu mooy xel mais doo ñëw di tëb sa tëb sa oto bi ci pont bi yéen ñëppay aw ko loolu mooy mën nite waaw <laughs> kon waxi caaxaankat yooyu alal noo ko amee ba tax nit ñi dañoo buy ni ci wàllu alal ak ni ñuy amee jaral na leen ak fen ngir am alal waaw sama nangam bi sama nangam bi loolu lépp ñëw ci nit di laaj naan diw nangam ak nangam lii di créer ay rey sa baay rey sa maam rey sa soxna rey sa ñépp ba nit ñi jox la alal ndekete yoo kenn faatu ci mais loolu ngir lan ngir nga am alal ndax nit ñi def ay njuuj njaaj jël ay këyit jaar fii jaay téere jaayaat kee defar nangam def nii wuur di jaay di ndax nit ñi sam jaay loolu ngir lan ngir am alal waaw mais loolu loolu mooy lan est ñu ngi bàyyi xel loolu tiitloowu leen wallahi baabul xawf aminu alal <laughs> aminu alal nan nga koy amee borom bi alkasbul xalaal la digle de fàggu win woo xam ne wu dagan lay doon mais pas nu ma ko amee baax na waaw yow di def ay trafic waaw marchandise yoo xam ne dañ koy tere day yàq doomi réew mi ay drogue ci yàmba façon yu mel noonu ay pok bi ci ngay nekk di jaay waaw ba pare di takkal ay ay ay ay awliyaullah fuñ la tollu nga naan barki Sëriñ Bamba barki Maodo nangami nangam dina baax moo ñu assuré wala yaayu billah xoolal wax yu ñaaw yooyu rek ba nit jàpp ne dañ naan taali bi ñoom ku nekk taali moom fii moom gox sàngam xam nañ ne ci trafic bi la ñuy yëngu waaw ñu naan lii lépp sëriñ bee ñu ko defar ay xéewalam la lan la xéewalu sëriñ bi nekk ci drogue bu bon bi ngeen di jaay ak yu bon yi ngeen nekk. yoo xamante ni gars yi dañ koy tux seen xol seen seen bopp yi tourné yàqu loolu lépp sa yoon newu ci yow ma ngay am alal rek di yónnee Sénégal di tabax waaw tey joxe naan joxe naa addiye sàngam wal iyaadu billah wa am maalihi min ayna fan la ko faggoo waaw dina la ko laaj moo tax nettali boobu daw la defoon moo am solo ci salaf yi waaw ba boroom këram di xëy di uti di dunde mu ne kon bu doon waxi wolof ni gaay gis nga yaa ngi nii di dem di uti nag gis nga muñ xiif moo ñu gënal moom lañ gën a man supporter safaraw jahannam mu ne ko mooy la mu ne ko yaa ngi dem boo amee lu lew nga indi boo amul lu lew nga ñëw ñu muñ waaw kan moo ko fiy wax yoo xam ne seen doom barki bi moo njaay la la jóge Sénégal ñëw Italie wala Europe wala Canada wala feneen ñu toog tuuti mu yónnee ay millions tabax ay villa ay kër lu ne yóbbu baayam mag ndayam noonu utal ko ay oto ñu koy dawalal nangam ak nangam te baay bi wala yaay yi kenn du ci laaj waa sama doom looy liggéey jàpp nañ ne non jaru ko waaw waaw lu rek waaw mais wuñ képp ko def lool mooy sa alal la waxuñ lool def mais rien que laaj sax gars yi duñu ko def waaw alors que moom xam na ñoo xam ne yàgg nañu fa am nañ yenn am nañ poste yu baax te ñoom amuñu li waa ji am loolu waroon na tamit minimum ñu laaj mais sa yoon naw ci ndax ñenn ñi sax dugguñu laaj parce dañ am ma laajee xam naa ne li may tontu lu kii ta bu boobaa damay am cas de conscience nañ bàyyi noonu kese. ñu yekk nag duub doomam yépp yóbbu kax waaw waaw mu toog di rëccu naan xaw ma woon te nag sa xel waxoon la yaa ko gënoon a tey yaa bañoon a sa doom xanaa man nga koo laaj walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah loolu lu gaaw la ak yow mi ñëw naan damaa war a texe damaa war a tekki damaa war a kii voilà parce que dëkk ba daa mer réew ma daa metti waaw nekk réew ma di di di di di nax nit ñi di nax nit ñi di gëmloo nit ñi ne man seenu or pur laa la jaay ndekete yoo foo yooyu yëpp nga am ci alal ne mes kenn gisatu la jaay fa naaru sëriñ jaar ku baax ba gaa yi la dénk la seen alal nga ne mes ak moom naanikaan waaw kooku mu ngi fàttaliku mooy est-ce que bàyyi na xel yi wa an amalihi min ayna iktasaba alalam fan la ko fàggoo waaye wa fii ma anfaqa mooy mbir mi même sax fàggute sax fàgguteef bu baaxee sax alal bi nga am di nga war a tontu beneen laaj fan nga ko dépensé moo tax képp ku jàpp ne non garaawul non affaire bi comme que dagan na daal yow itam boo koo jox baax na déedéet lépp luy mooy yàlla waxoon nañ la fi temps yi leen paa yi booy yi ñëw naan ah maay paa waaye xam nga yow koñ bi quoi dañu am benn kii nag ñu war a fuural wala def benn dansin wala nangam wala waaye dugal ci koñ bi yaa ngi gis may pas ambiance quoi ñu defoon délégation ne nañ la gis voilà ngir nga yow lañ ko parrainé quoi loolu sa dërëm amoo droit mu ciy def waaw yow lañ parrainé làmb jeeg yow sa dërëm waru cee def sa dërëm waru cee def yàlla tere nag yi xam ne moom non yooyu moom moom moom moom vraiment vraiment seen mbirum waru cee def waaw dinañ la laaj fan nga ko dugal même dee ne na mais fan nga ko dugal waaw bu leen nañ koy jël di jàppale ay tooñkat waaw di financer ay tooñkat yoo xam ne ngir ñuy ñuy noot nit ñi di leen tooñ nga di financer di leen jàppale yow dinañ la laaj sa action boobu nga def te niñ ko layoo sa kanamu borom ndax newuñ ci baabul xaw buntum ragal wallahi baabul xawf nañ jàll ngir bañ a guddal mu ne wa an jismihi fii ma ablah waaw dinañ ko laaj <laughs> waaw ci yaramam wi ci lan la ko rappale waaw mook mook shabaab bi dañuy niroo yaram wu nes nes wi la borom bi joxoon te baax est-ce ko rappale ci jaamu yàlla est-ce yu bari koor yu bari dimbali nit ñi te yàlla tax jihaad bu dee jihaad am na di kër këri ngir am sa ngërëmu yaay baay di kër dox bokk est ce que loolu moo la escanté moo escanté sa yaram ak tamit di ut lu dagar al kasbul xalaal ngir loo mën a dunde sutur laa ci sa bopp yor ci sa diine waaye dimbali nit ñi est ce moo tax yow yaram wi la yoroon borom bi joxoon daal di ràpp wala déet waan jismihi fii ma ablah des na ko laaj ci yaram wi ana ci lan la ko rappale waaw hmm. te di nga toon fa a'iddu lil mas'alati jawaaba bon <laughs> da ngeen waajal de hmm. question yii <laughs> na waajal li nga xamante ne nii nag mooy réponse yi waaw waaw yan la lan yan réponse ngay joxe ay fausse réponse <laughs> danga koo tey yow yow ñeme nga loolu <laughs> kon affaire yi nii la wa an jismihi fii ma ablah sa dund gi ana ci lan nga ko rappelé sa yaram wi boobu sa yaram wi ana ci nga ko rappelé di ko tontu waaw di ko tontu kenn du la tontul yow yaay tontul sa bopp waaw amul interprète waxoon na borom bi te dinañ ko eh, gisoon nañ ko ci hadith sayna eh, adi bi taxawuñ ci parce dañ koo gisoon waaw amul kenn ci yéen ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman amul kenn ci yéen lu dul ne boroomam dina wax ak moom waaw dina wax ak moom sa amut hein baynahu diggante moom wa baynahu ak boroomam hein li nga xamante ne nii mooy tarjumaan amul kenn waaw amul kenn koo xamante ne nii moom moo lay mooy interprète mukk allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon nag affaire baa ngi noonu hmm? waa yéen ah <laughs> mbaa waajal nañu suñuy tontu te wax naa la du tontu yoo xam ne fii ngay nekk discours philosophique walla bon bu ma demee lii laa non non non non non non yow kay ni mu deme rek ngay wax waaw ni mu deme kese ngay wax waaw ni mu deme wallahi loolu ngay wax doo ci yokk doo ci wàññi kon nag laaj yaa ngopp wallahi ku nekk na nga waajal sa bopp nan nga ciy tontoo ëllëg ca sa kanamu am xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu waaw xisaab leen seen bopp laata ñu leen di xisaab ëllëg